أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين fa axadathum as-sayhatu musbihin fama aghnaa anhum maa kaanuu yaksibuun وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد مدلنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين innaa kafaynaaka almustahzi'iin alladhiina yaj'aluuna ma'a llaahi ilaahan aakhar fasawfa ya'lamuun ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas saajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin sadaqa allahu al-aziim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu salaatul xawfi rijaalan wa rukbaanan raajulun qaa'im bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci jullig ragal gi bu dee am nit ñi dañu war di maanaam mën nañoo am ci anam gu muy demee ñuy nit ñi di dox di julli naka noonu ñuy war di julli maanaam ñu nekk ñoo xamante ne wala boog ñu nekk koo xamante ne day dox waaye wala boo am ñenn ñoo xamante dañuy taxaw mbir yëpp ci circonstance yi lay daal di aju comme ni mu ñëwee ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy wax joo xamante ne ba ko waxee wax jooju dafa nuróog wax ji nga xam ne moom la imam Mujahid ibn Jabr as-Sadusi wax rahimahullah daan ne iza ixtalatu qiyaama maanaam su fekkente ne eh, dañoo jaxasoo maanaam ñi aji taxaw ñoom mën nañoo julli maanaam ñu daal di bu dañoo jaxasoo maanaam xare bi tàkk nit ñi jaxasoo booba kenn ku nekk mën ngaa julli taxaw beru bar kenn waaye nag mu ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu def ci yokk julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa in kaanu akthara min zalika falyusallu qiyaman wa rukbana bu fekkente ne nag gën a gën a loolu xare bi dina a tàkk bu boobaa nañ daal di julli ñu daal di julli ah, di taxaw maanaam ñenn ñi ku mën a taxaw taxaw ku mën a war war naka noonu gisoon nañ ci baabun yaxrusu ba'duhum ba'dan fii salaatil xawf buntu bi nga xamante ne mooy wax ne su julli googu amee mooy julli ragal gi su amee kenn bi len ñenn ñi ñoom ñooy wattu ñeneen ña ca des ci biir julli ragal gi gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy nettale ni nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullee jiite julli julli Asfaan ni nga xamante ne noonu la leen jiitee mooy comme niñ ko gisee woon kàbba maanaam ñëpp ñooy bokk fi nga xam ne moom la ñu rang te loolu moom mooy su fekkente ne ñëpp maanaam noon yi dañoo nekk ci kanamu euh, sàppe bi maanaam dañoo nekk ci kanamu xibla bi bu ko defee ñëpp ñoom ñooy rangaloo yenente bi sallallahu alayhi daal di kabbat bu fekkente ne da leen di jiite masalan ñaari rakka julli goo xam ne ñaari rakka la koy def su ne day julli benn rakka bu njëkk bi mais bu ru ñëpp kàbbarandoo ak moom mu tari daal di rokon su rokonee ñenn ñi ñoom ñooy rokon benn groupe bi mu njëkk bi ñoom ñooy rokon beneen groupe bi dañuy taxaw di xaar di di di xool bu ko defee ñooñu bu ñu rokonee ñoom mu yëkkatiku ñooñu yëkkatiku bu sujjootee ñooñu sujjoot bu yëkkatikoo toog ñooñu toogaat bu sujjootaatee ñooñu sujjoot bu yëkkatikoo taxaw ñëpp daal di dugg maanaam ñoom ñooñu dugg taxaw ñii ñoom daal di gaaw dem maanaam daal di sujjóot ñëw taxawaat fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaareelu rakka bi fi muy paree tari ñoom fekk ñoom jurru koo nañ maanaam ba sujjóot seen sujjóot yi ba jubaat ba taxaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su rukoowaatee ñaareelu group bi ñoom ñooy rukoo bu ko defee sujjóot noonu la ñuy def bu ko defee ñoom bu ñu sëlmalee groupe bu njëkk bi nga xamante ne ñoom ñoo njëkkoon a ànd ak moom ñooñu daal di rukoo seen rukoo dooga rukoo ñoom seen ay rukoo ak sujjóot naka noonu daal di toogaat te sujjóot bi toog maanaam daal di julli noonu yeggale seen julli sëlmal bu ko defee kenn ku ci nekk ñoom ñëpp danañu julleendoo waaye ñoom ñëpp day am ñenn ñi ñoom ñooy wattu ñi ci def loolu moom mooy su fekkee dañoo jàkkaarloog noon bi su fekkente ne nag noon bi dafa nekk ci geneen wàllu gu bokk te xibla bi loolu gisoon nañ ko ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi ak sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu anhu jami' maanaam ni nga xamante ne noonu lay demee ci euh, noonu la ko jullee woon ci xadisu zaatu euh, nax euh, ci ci xadisu zaatu riqa ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mm-hmm. waxoon nañ tamit beneen xeet bi nga xamante ne moom mooy bi gën a simple te boobu mooy bi nga xamante ne day daal di jiite benn groupe bi ñoom ñëpp ñu julleendoo suñ paree ñooñu dem beneen groupe ñëw ñu daal mu daal leen di julli jiite waat beneen julli muy ñaari julli boo xam ne imam bi moom lay julli kenn ku ci nekk tamit julli benn julli loolu tamit moom mooy li nga xam ne boo loolu tamit dinañ koy tànn su fekkente ne noon bi dafa féete fu bokkut ak xibla bi su fekkente ne nag noon bi dafa féete ci ginnaaw maanaam li nga xam ne moom la ñuy tànn moom mooy julli ki nga xam ne moom la julli ci zaatu riqa mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon wallahu alam gisoon nañ tamit ñi nga xamante ne moom mooy kenn ku ci nekk ci mazahib bi mi nga xam ne noonu lañ ko tànne gisoon nañ xa xabaatu buntu bi nga xam ne moom moo doon wax ne asbaabu salaat inda munaahadatil husuun wa liqaa'il aduw buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci julli gi su fekkente ne euh, dañuy euh, songu tatay maanaam nekk di ak di dajeeg noonu yi nga xamante ne léegi léegi léegi defuñ tollu maanaam xeex yu mujj yi ñoom ñoo jot ñoom ñoom lañ war a xeex comme masalan tey bu fekkonte ne dañoo dem ba nga xamante ne dëkk bi songu nañ ko fi mu toll di yegg ci pale bi rek moo def maanaam pour nangu pale bi wala book maanaam nangu euh, tiri kii bi euh, lu mu tudd euh, aéroport bi wala book rajo bi wala télévision nationale bi wala yu mel noonu yooyu rek def bu boobaa xeex bi am na waaye julli jot na maanaam buñ ko bàyyee dem day fekk noon bi gën a préparé wu bu ko defee lool da yéex a mbir moo tax boobaa dañuy xeex xeex boobu nag naka lay demee loolu mu indi ci su fekkente ne ubbee ji dafa na mi ngi nii jege na te munuñoo julli bu boobaa ñoom ñëpp dañuy julli di junju maanaam bu boobaa loolu mooy salaatul musaayafa dañuy julli mais dañuy junju képp kenn nag day julli boppam du ñu julleendoo su fekkente ne munuñu junju googu nag bu boobaa ñu yéexee julli gi mbete waxtu wi maanaam mbete julli gi euh, euh, xare bi jeex wala boog ñu ak dal am maanaam ñu dem ba nga xamante ne xare bi jeex na wala boog fi mu toll gaa xare bi jeexul waaye nag dal am na maanaam kenn ku ci nekk sécurité am na su bu boobaa ñu daal di julli ñaari rakka maanaam ngir ne dañoo dem tukki su fekkente ne mënuñu loolu ñu daal di julli benn rakka boo xamante ne rukkoo lay doon ak ñaari sujjóot waaye loolu la borom xam-xam bi wuute ak moom comme niñ ko gisee woon rahmatullahi alayhi ñu ci ne ñuy julli benn rakka kese ànduñu ci ñoom tamit maanaam waaye àndu nañ ak moom ci lim ne kàbbar rek du leen doy. ba maanaam euh, euh, mais waaye nag li nga xamante ne moom lañ àndul ak moom itam moom mooy ñu yéexe ko ba génn waxtu wi loolu tamit ànduñu ci ak moom te loolu la maqul wax rahimahullahu ta'ala euh, amma li nga xamante ne moom la sayyidna Anas ibn Malik tamit gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu mu naan tase naa fekke naa benn xare boo xamante ne boobu ñu ngi doon waaj a jël nangu li nga xamante ne ñu ngi doon song li nga xam ne mooy tatay euh, tustóor gi fi nga xamante ne euh, fajar gi mi ngi daal di waaj a jot waaye xeex bi dafa takkoon tàng jër ba nga xamante ne mënuñu woon a julli ba jant bi jóg ñu doo koy doogu mën a julli euh, ñu daal di koy julli ñun ñëpp ànd ak sayyidna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu booboo fekk moom lañ àndaloon ñu daal di ñuy ubbeel dëkk boobu waaye na Anas radiyallahu anhu ne julli googu nga xam ne moom lañ julli day moom a gënal adduna ak li ci biir maanaam bu ñu ma joxoon adduna ak li ci biir li ma doon doonu mu woon d'accord ci ñu remplacer ma ko ak julli googu noonu waaye loolu comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu borom xam-xam yi liñ ci wax rahmatullah alayhim mooy ne li tax moom mooy ne dañoo amutoon ndox jamono jooju waaye te loolu moom moo ko waraloon moo tax ñu julli gi noonu maanaam te fekk ne xam nañ ne bu xare bi jeexee ndox maa ngi nii ñu mën koo jëfandikoo loolu moom moo taxoon comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee ni loolu moo gën a wér ci mazhab boobu wallahu aalam waaye bu jëmmi xare bi rek moom moo tax ndax bu doon jëmmi xare bi rek la kon salaatul musaayafa dootul amati sens wala boog seen xel génnoon ci carrément loolu tamit mën naa ne mooy ne seen xel génn ci carrément comme li nga xam ne noonu la ko indee ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax bi yeneen sayyidina Umar radiyallahu anhu mi nga xamante ne moom moo xewoon ci bisub Xandaq mu wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu nekkoon di di ŋàññ yéeféri ba ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam man day tàkkusaan jullee gu ma ko te maanaam xaw ma ko woon a julli sax fekk sax maanaam jant bi xaw xaw tuuti mu sox waaye nag maanaam mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man mii de jullee gu ma ko ba léegi nii mu ñu daal di wàcc butxaan maanaam ñu daal di jàpp ñu daal di julli tisbaar maanaam ñu daal di julli tàkkusaan ginnaaw bi nga xam ne jant bi sona après ñu daal di julli timis waaye loolu tamit dañuy gis ne daf fekk façon julli boobu noonu salaatul xawfi boobu yenente bi sallallahu alayhi wa sallama maanaam wax guñ ko ko woon maanaam alquran wàccegul woon di ko wax ne xeetu julli bi nga xamante ne mooy salaatul xawfi mën nañ koo julli loolu mooy benn bi beneen bi ci des moom mooy ne cong gi xeex bi dafa nekkoon ci anam goo xamante ne xel yi dañoo yëkkati ko woon ci leneen lu bokk teg julli gi ba nga xamante ne seen xel munu ci woon a dem loolu tamit bu boobaa bu dee ci yenente bi loolu gisoon nañ ko bu njëkkee gis xadiis bi gisoon nañ ne bu dee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu xeetu mat la ngir ne jamono jooju noonu loolu ni mu nekkee woon farata moom moo waraloon maanaam te maanaam tajalliyaat yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon am ci mbir moomu loolu moom moo tax ba julli gi bi mu jotee bu maanaam ci xaal boobu ci jamono jooju ci ni précisé loolu mu nekk koo xam maanaam mun koon euh, munul woon boole bi ci nekk ci loolu ba pare nekk ci julli gi comme ni mu dale woon yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam te loolu nag mu nekk kon mbir moo xamante ne euh, mbir mu mu moo xam ne yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñoo ko mën a xam maanaam loolu ni muy nekkee yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo koy yëg ñoo koy gis te ñoom ñoo koy xam loolu moom moo waral ngir ne ñoom la daa iman dañuy nekk ci xadara bi maanaam daa iman seen xol bu tàqalikoo ak xadara bi te loolu ñoom rek ñoom ñoo ko am keneen ku dul ñoom dina am jamono jooy génn jooy nekk ci xadara bi nekk ci xadara bi jekki-jekki génn benn moment lu mu ndaw ndaw ndaw duggaat waaye ñoom lu ñoom ñoom seen xol daa iman ci xadara bi lay nekk loolu kon moom mooy li nga xam ne moom moo ko waral mu ne euh, léegi nag mu ne baabu salaatu taalib wal matlub raatiban wa imaa loolu nag moom mooy li des maanaam li ñu war a gis ci li gën a mag li ñu war a gis ci buntu salaatul xawf mooy baabu buntu salaatu taalib julli ki nga xamante ne mooy aji sàkku ji wal matlubi ak kañi sàkku raakiban muy aji war wa imaa an ak aji junj maanaam xaal bi dafa am maanaam li muy tegtale mooy salaatu taalib wal matlub loolu la ko fuqaha yi tuddee rahmatullah alayhim mooy julli ki nga xamante ne moom mooy ciy sàkku ak julli ki nga xamante ne moom lañuy ñuy sàkku loolu mooy lan mooy bu fekkente ne masalan dafa am koo xamante ne dafa euh, ñëw euh, bëgg ma nekk masalan koo xamante ne ab bandi bu mag a mag la koo xamante ne ak yàqkat wala boog koo xamante ne agresseur la wala ñu mel noonu nga xam ne day dagg day dokk yoon yi masalan moom mooy coupeur de route yi wala ñu mel noonu nga xamante ne léegi yow dem nga ba jekku leen war leen ak jàpp maanaam gis leen bu boobaa julli gi ngay julli mooy julli gi maanaam moom mooy lan mooy da koy da boo ko toppee te xam ne boo arrêté maanaam boo arrêté taxaw julli moom dana wécc bu boobaa doo taxaw julli da ngay da ngay da nga koy topp dàqe ko donte bu waxtu wi naree génn da ci nii dooga julli julli jii nii maanaam di junj ci sa julli maanaam euh, naka noonu mais da ngay tari li nga xam ne moom nga war a tari waaye nag dafa am mbir moo xamante ne comme mboolem salaatul xaw yi mbir moom da ko yàq mooy wax maanaam salaatul xawf dafa bokk ci charte yi donte yi nga xamante ne dañuy dem ñii di dem ñii di dellu ci yooyu noonu dafa am loo xamante ne loolu duñ mën a war masalan maanaam jamono ji nga xamante ne ci lañu ran maanaam ñooñu dañuy dem dox dem taxaw waaye dox dellu ci su fekkente ne euh, wu fàtte wu amaan na waxuma ko ci suñu jotaay bi weesu ci julli bi nga xamante ne moom mooy ci asfar masalan maanaam julli googu noonu du ay su fekkente ne imam bi dafay julli masalan comme bi ñu wax léegi nii nga xamante ne ñaar ñi dañuy dañuy taxaw ñoom ñëpp rakka bi mais ñoom ñëpp dañuy taxaw amul kenn ku ciy dem ak dellu si du ay su fekkente ne day am ñuy avancer ak ñeneen ñoo xamante ne dañuy arrière maanaam loolu du ay garaawul mais ci condition wu que ni du ñu def lu ëpp ñaari jéego maanaam ci seen avancé ak ba dellu ginnaaw bi ngir mën a wattu li nga xamante ne moom mooy ci julli ji mooy masalan rangée bu njëkk bi tey par exemple bu ñu taxawee ci wetu imam bi nga xamante ne tey bu imam bi ngay sëgg ko siggi maanaam ñoom ñu avancé ci kanam ngir mën a wattu bu fekkente ne julli pare nañ ñu ñu daal di euh, imam bi bu jógee ñoom ñu daal di defaat ay pas dellu si waat ci ginnaaw masalan loolu bu fekkente ne mbir mi noonu lay demee du aay niki noonu tamit su fekkente ne comme julli gi mu julli woon ci zaatu naxli ko euh, ci ci zaatu riqa kooku nit ñi bu ñu demee maanaam dox rek la ñuy man waaye du ñu mën a war bu ñu waree rek seen julli gi day yàqu naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo ko yàq tamit moom mooy di wax maanaam masalan tamit di julli di xattaa salaatul li nga xamante ne maanaam euh, musaayafa bi maanaam julli gi nga xamante ne nit ki moom lay dóorante ay xeex ay ay ay ay xeet wala boog di dóorante jaasi fekk ñu ngi ci biir xare bi masalan foofu par exemple du yuuxu wala mu wax leneen wala yu noonu déedéet parce que loolu day yàq julli ji loolu moom moo tax li muy def yëpp lépp lu muy wax daa war a bokk ci biir julli ji te moom mooy lu demee rek ay allahu akbar ak tasbih yi muy sabbal ak jàng alquran bi ak yu mel noonu ba keroog muy wax assalaamu aleykum loolu kon mooy li nga xamante ne moom moo ci ràññee ko mbir bi nga xamante ne tamit moom mat naa euh, leeral fii nii moom mooy ne kii sàkku fi muy dagane ci moom mooy ne Euh, moom mii sàkku yi maanaam moom mii dàqe nekk koo xamante ne li muy moom ci boppam moom moom la ñu tooñ waaye su fekkente ne moom moo kenn du ko ko woyofal day wàcc taxaw julli masalan tey su ne tamit ki ñuy dàqe moom moom lañu ñu tooñ boobaa moom itam masalan tey ay nit ki ay noonu yi di ko dàqe muy war a julli maanaam heure julli jot fekk ñu di ko dàqe wala ñuy def course pour euh, course euh, poursuite da course poursuite ñuy muy muy daw ak yu mel noonu mu yéeg ci otoom ñuy dàq ñeneen ñi di ko dàqe ñu ñu ñu topp autoroute bi di dem wala boog ñu topp ci loolu dina mën a julli waaye su condition que ni moom la ñu tooñ su fekkente dafa tooñ maanaam bu boobaa kenn du ko permettre kenn du ne ko woyofalal nañ la ko ngir ne mbir moomu ruxsa la te ruxsa kenn ko defal ki nga xamante ne dafa nekk ci bàkkaar loolu kon moom mooy tamit yi nga xamante ne moom mooy aju ci kii ki nga xamante ne moom la ñuy eh, loolu mu ne waqaalal al-Walid euh, euh, euh, rahimahullahu taala mu ne zakartu lil Awzaa'i moom ñu génn àdduna deux cent vingt-quatrième année maanaam sëriñ ñoom imam al-Bukhari rahimahullah mu ne wax na imam al-Awzaa'i rahimahullahu taala salata Shurahbil ibnu Samit ibnu Simt mooy mu nekk kii bu mag rahimahullahu taala maanaam ci taabi yooyu am na sax ñoo xamante ne boole nañ ko ci saxaaba yi moom mi ngi génn adduna trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabi yi ak àndanoom yi zahri dabba maanaam ci kaw ab dabba maanaam moom dafa ne euh, Shurahbil ibn Istimta'i daf na ko man de fàttaliku nga bi may julli euh, moom euh, moom moom bi julli moom ak gaayam yi ñu julli ci kaw benn dabba maanaam ci seen waruwaay fa qaala mu ne ko maanaam imam al-Awzaa'i rahimahullahu taala ne ko kazaalika nook noonu la demee nekkee al amru mbir mi indana fa ñun iza tuxuwifa bu ñu ragale al fawtu faat maanaam bu ñu ragalee waxtu wi faat ñu dañuy daal di mën a julli ci suñu kaw daa bañ maanaam euh, loolu moom mooy su fekkente ne dañoo nekk ci circonstance yoo xamante ne mbir mi noonu lay euh, de maanaam noonu la demee maanaam suñu nekkee ci euh, circonstance Euh, jamonoy julli jamono julli julli gi war a romb te amuñu neneen maanaam mënunoo wàcc noonu lañ koy doxale masalan tey su fekkente ne damaa ñëw maanaam war a ñëw julli ci war a ñëw ci jàkka ji euh, wala boog ma ñëw ci jumaa ji su euh, wala maanaam war a ñëw war a tàmbalee julli fekk ñun dañoo dem ci <laughs> su fekkente ne <laughs> dañoo nekk ci jumaa ji ñu war a ñu war a euh, wala boog maanaam ñu war a dem julli ji ñu war a euh, heure julli jot moo ñuy dàqante ak euh, noon bi ak yu deme noonu su fekkente ne mënuñoo taxaw wala ma ànd ak ay nit ñoo xamante ne ñoom mënuñu amuñu benn mbir buñ ma may ci julli ji bu boobaa li nga xamante ne moom laa war a dem mooy damay wàcc maanaam bu bu buñ ma mayee buñ ma buñ ne ma may nañ la comme masalan exemple bi ñu joxe woon ci jotaay bi weesu mooy tey bu ma waree jóge euh, Ndakaaru di dem Géejawaay wala jëm jóge Géejawaay wala Pikine di dem Ndakaaru bi am te heure julli bi day romb maanaam day jël waxtu julli bi yëpp du ma tukki tukki bu mel noonu de damay taxaw maanaam damay paas masalan ba benn euh, kii euh, daal di taxaw fa nga xamante ne moom danaa mën a julli après ma paas ak jëlaat beneen jaay continuer wala boog ma jëlaat. Euh, beneen Dakar dem dikk xeet yu mel noonu ma dem continuer wala ma jëlaat taxi continuer mais bu ma mën wala boog taxi man bi xaar ma wala boog maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu xaar ma waaye duñ ma permettre ma mën a parce que foofu am naa choix maanaam mën naa fay ba fii après ma fayaat ba fii loolu mën naa ne ak lu mu métti métti loolu laa war a def léegi nag bu fekkente ne loolu mënul ne foofu euh, mooy ne masalan tey su fekkente ne da nga euh, da nga nekk masalan ci avion bi waxtu wi di jël loolu yëpp bu boobaa da ngay daal di julli ci avion bi dangay taxaw su fekkee ne mënoo ko bu boobaa nag ci nga maanaam ngir ne amul fenn foo mën a jullee nenn noo mën a def bu boobaa ci ngay doog a mën a euh, taxaw maanaam da ngay taxaw mais sauf que sujjóot nga dul mën parce que amuloo espace boo sujjóotee waaye yi nga mën yëpp da nga loolu moom mooy ci cadre circonstance yii yëpp noonu lañ koy defee fii tamit noonu lay demee naka noonu su dee noon bi moo lay topp maanaam ah, di la dàqe noonu ngay jullee su fekkente ne yaay dàqe noonu bi noonu ngay jullee naka noonu cas de figure bi day dal tamit ku mel ne médecin bi nga xamante ne dafay nekk par exemple di bloc opératoire war a opérer benn nit wax opération bi war a durer waxtu bi yëpp ba ba ba ba julli bi yëpp génn maanaam li ko dalee fekk bi muy tàmbali waxtu bi génnagul bi muy dem waxtu bi jeex na te bu bàyyee opération bi nit ki dana dee wala mu loru loru gu mag. bu boobaa ni nga xamante ne noonu ngay def moom mooy ne nii rek nga mën a def mooy julli maanaam ci di junju maanaam noonu rek nga mën a def junju gi nag ni ñu koy defee mooy ne rukkoo yi ak sujjóot yi la ñuy junju sinon yi ci def duñ ko junju rukkoo yi ak sujjóot yi nag bu boobaa ñu koy junjee mooy ne rukkoo ak sujjóot bi mooy gën a wàcc ni ngay junjee ko rukkoo bi loolu rek moom mooy junj gi waaye li ñu war a wax moom amul lenn lu ci soppeeku te li nga mën def te jublu xibla maanaam da ngay diir xibla loo mën soo ko mënul nag nga daal di jullee nii comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe ay na ma fa ay na ma wàllu fa sama wajhullah maanam foo mën di jublu rek maanaam na ngeen xam ne foofa la borom bi subhaanahu wa taala nekk ah, nga kon foofu la borom subhaanahu wa taala fiite dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom ngay dox léegi nag mu ne wax tajja mu daal di layee alwalidu maanaam waaye lii nag mooy ñi koy def yii yëpp moo wax nii ñi koy def que suñu ragalee waxtu wi génn. suñu ragalul waxtu wi génn moom amul amul muskila mooy dañuy julli carré normalement mu ne wax ja waaye al mu layee nag alwalidu moom bi qawli nabi ci wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la mu ne laa yusalli yan na bu mu julli ahadul kenn al asra takkusaan illaa lulul fii bani qurayza ca banu qurayza maanaam moom mooy dafa jàpp ne segam ki nga xamante ne dafa bàyyi julli ci banu ci julli ci eh, Euh, maanaam bàyyi ni julli tàkkusaan mu dem ba timis jot fekk mi ngi woon ci waa Banu Qurayza bu doog ko jullee foofu bu boobaa ci lay doog maanaam kooku noonu moom ak segam loolu lan ko may waxuma laak ki nga xamante ne moom moo war maanaam loolu la comparé ci yenn ci wax yi ñeneen ñeneen déedéet segam maanaam loolu ñenn ñi déedéet maanaam moom mooy rek ne ki julli kooku noonu ñenn ñi dañuy mën di yéeg di dem bi julli gi ñu ragal ne julli gi day génn moo tax ñu daal di gaaw julli wàcc ñu daal di gaaw julli wàcc julli waaye loolu mi ngi doon mën a nekk lay ci moom su te ne dafa sax ne dafa am ñoo xam ne dañoo waroon di julli waaye amul kenn ku war julli foofu maanaam amul benn xadis ci xadis yi li histoire boobu yëpp ku ci war julli histoire bi muy junj nag moom dina ko leeral léegi insha allahu taala ci xadis bi nga xam te ne moom mooy ñëw mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi haddathana Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Asma maanaam ah, laataa loolu am na ci yenn nu sax yu am baabun buntu waaye loolu ak njuumte la gën a nuru ci yenn nu sax yi dégg nga wallaahu a'lam moom mooy euh, Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Asma Ibn Ubayd Ibn Mukhariq moom euh, ad-Dab'i mooy euh, Abu Abdurrahman ak Abu Abdullah di waa Basra rahimahullahu ta'ala. mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari solo na ci moom fukki xadis ak benn bii mooy ñaareel bi ñu koy gis imaamu Muslim solo na moom fukki xadis ak juróom imam Abu Dawud ñaari xadis euh, imam an-Nasa'i dafa solo ci ku solo ci moom juróom-ñaari euh, xadis euh, naka noonu ñeneen solo nañ ay xadisam ku mel ne al imam Abu Zur'a ar-Razi imam Abu Hatim ar-Razi ak eh, Aboubacar ibn Abi Asim ak eh, Moussa ibn Haroun ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alal jamii mi ngi génn àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ni gis ne ay xadiisam imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam an-Nasa'i ñoom ñoo ko solo amma imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoom solo wu ñu ay xadiisam rahimallahu al-jamii qaala haddathana Juwayriya mooy euh, Juwayriyat ibn Asma ibn Ubayr ibn Mukhariq euh, euh, moom tamit ad diwa di waa Basra rahimahullahu moom itam mi ngi solo maanaam mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay hadiisam tamit imaam Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam An-Nasa'i ñoo ko solo maanaam waa ashaabu kutubu sitta solowuñ ay xadisam imam euh, at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja tamit solowuñ ay xadisam rahmatullahi ala al-jamii' an Naafi' moom mooy mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum moom mi nga xamante ne euh, mi ngi génn àdduna cent seizième wala jàpp cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Abu Abdullah di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam boobu daal xadisam mi ngi ci kutubu sitta an Ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu eh, al-Qurashi al-Adawi di waa Makka waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam benn at ginnaw bi ñu yebalee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tolloo ci fukki at ak ñaar laataa ñu yebal laataa gàddaay bi ci la gane adduna génn adduna 113e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay xadis am nekk ci kutubu sitta mu bokk sax ci nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp luñ solo xadis wa juróom-ñaar moom mi ci bokk moom sax mooy ñaareel bi ginnaaw sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mi ngi solo 2640 xadis imam al-Bukhari moom Muslim dëppoo nañ ci 170 imam al-Bukhari wéetoo ci 81 xadis moom Muslim wéetoo ci 31 xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn ta'ala an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na la lamma bi nga xamante ne raja dellu si na min al ahzab ci ghazwatul ahzab maanaam moom mooy xeex xare boobu nga xamante ne moom la ñu tuddee tamit ghazwatul xandaq maanaam bi nga xamante ne xeex nañ fekk lu tolloog fukki junni nit maanaam songu si yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu def ay maanaam ñu daje mooy coalition bu mag bi nga xamante ne dañuy ñëw maanaam xeex yu bëri bëri ñu bëri bari ne il foog ñu débarrasser wu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que li muy woote instant bii nii mi ngi bousculer mœurs yi mi ngi bousculer habitudes yi mi ngi bousculer lépp nañ da nañ débarrassé wu ci moom benn yoon ñu def coalition bu mag dix mille personnes di maanaam ñam na sax ñu wax ne yegg na ci douze mille personnes maanaam ñu daal di ñëw ci euh, songu Medina ngir rajaxe ko benn yoon maanaam ci la Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu daal ne kunna iza hasarna ab iza hasarna adwa xandaqna ñun de liñ daan def mooy su fekkente ne noon bi dafa dem ba ba ba wër ñu ba ndar képp nga xam ne daf ñu ñun dañ dañ def xandak maanaam moo tax seen làkk la ci perse yi loolu xandak mu ne mu luy loolu ñu ne mu ne dañuy gas en fait ay tranchées yu rëy rëy ci biir euh, ci mu wër dëkk bi nga xamante ne du mën a tëb maanaam parce yi duñ mën a tëb kii bi noonu itam duñ mën a ñëw ñu daal di commencé def maanaam li nga xamante ne tamit borom bi subhaanahu wa taala daal di yónnee ngelaw lu foor a foor a foor moo xamante moom moo dàq noonu waaye rek comme waaw comme yëwur yi nekkoon ci waa Banu ba dañoo jàppoon ne ñoom dañoo signé woon pacte ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag ñoo doon ren renseigné ñoo yoroon service de renseignement yi pour yéefir yi doon songi ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñoom jàppale leen loolu nag wóor boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu noppee ci xeex boobu ci la euh, daal di pare nañ sayyidina Jibril alayhi salaam ne ko soo fekkente ne yéen teg ngeen seen ay gàndaay ñun malaaka yi tegaguñ suñu ay gàndaay ñu ngi dem Banu Qurayza ci waa Banu Qurayza maanaam nga xamante ne mu euh, ne ah kon nag yéen ñëpp nañ dem gaaw bu kenn julli takkusaan loolu la wax nii mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne mu ne mu ne ñu laa yusalli yenn bu mu julli ahadun kenn. al asra takusan illaa lu dul fii bani Qurayza ci waa banu Qurayza ndax xam ngeen ni yawut yi ci e, Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam dañu faa installé woon te trois cents ans laataa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw lañ installé woon ndax xamoon nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana fa ñëw te ak ñëwum jege na te dina ñëw Madina lay ñëw fa lay gàddaay fee ñoom xamoon nañ ko moo tax ñu doon ñëw ngir préparer ko ngir jàpp ne ki xëy na kii juddu ci ñoom lay juddoo maanaam ni yeneen boobu ci ñoom lay bokk maanaam ñu préparer terrain bi loolu moom moo taxoon ñoom ñu ñëwoon Madina dëkk ci fa léegi ñoom nag moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ñu daan tout le temps daan wax yéefiru Makka yi naan leen bàyyi leen ba am na yeneen ci mujj jamono bi su ñëwee ah, ah dinañu leen ah, dina ah, comme na wa kaanu min qablu yastaftihuuna ala alladhiina kafaru maanaam loolu la Alxuraan di wax maanaam bàyyi leen ba yeneen boobu ñëw dinañ leen xeex yi ñëpp dumale léegi nag yeneen boobu bi mu ñëwee déception bu mag a mag lañ ci am mm. parce que ñoom dañoo mës a am projet boo xamante ne euh, projet boobu du denc ci ñoom te loolu mooy seen projet bi gën a mag bu njëkk bi moom mooy ne li tax ñu weddi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne dañoo jàpp ne yeneen boobu ci seen biir la waroon a bokk muy benn. comme bokkul ci seen biir ñu am déception boobu nanguwuñu ñaareel bi ci def bi nga xamante ne moom mooy bi gën a tax tamit ñu bañ mooy dañoo jàpp ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ñoom dañoo mës a am benn projet mooy nag mooy niil ba furaat maanaam Euphrate ba niil ñoom foofu loolu yëpp dafa war a nekk euh, empire ñoom empire Israël lañ bëgg empire boobu nag moo tax ñoom Palestine doyu leen de da ngeen di gis tey buñ buñ leen joxee benn territoire dañuy gis dañuy coloniser yeneen dangu yeneen mais nag bëgguñu yem foofu de dañu bëgg toute partie boobu yëpp Moyen-Orient ba niil bi. ñu nangu ko fekk amuñu loolu nag amaguñ liñ bëgg maanaam empire boobu nag ñu bëgg a taxawal état moo tax ñoom empire Israël lañ bëgg bëgguñu état Israël empire boobu biñ ko bëggee amuñu ko xam nañ ne buñ jëmee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy rêve boobu moom fii fii moom moom gas nañ ko suul loolu tamit bokk na ci lu tax ñu ñu ko waaye ñoom ñoo nekkoon Madina doon xam ba xeex bi nga xam ne moo amoon diggante waa Aws ak waa Xasraj muy waa Ansaar maanaam seen xeex boobu nga xamante ne ay ñetti maam ci téeméer ñetti téeméeri at yi ñoom ñoo ko doon xam ne ñu nit ñi rayante di xeex di rayante bi xeex moo tax yeneen bi sallallahu alayhi moo ñëw nag jubóole leen yahuud yi boo xoolee fañu ne moo tax comme ñoom ay borom yi lan moo tax fañ nekk ñoom dañu doon sukkandikoo ma mooy comme nii euh, aristocratie bi yëpp di def rek képp koo xamante ne dañ naa xamee ni maanaam yéen yéen a yoroon daara yeeg yooyu noonu bokk na fi mu toll problème bi nga xam ne moom mooy problème boobu mag bii xew ci réewu jullit ñi yu bari bari bari surtout ci sociétés yi ak surtout sëriñ si problème bi bokk na ci yi xew mooy na fekk mu am ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ci kër sëriñ si ñoo xam ne dañu commencé jàng di xam ñuy leen di wax ne non ñii dañuy contre man ñi dañuy contre ñii dañuy def lii ñii de maanaam pour dàq nit ñi ba buñ leen bàyyi xel parce que sinon seen nguur day yàq maanaam loolu nag bokk na ci tamit lii ñoom it ñii lu ñu def maanaam yowoor itam noonu lañ ñoo def la même chose maanaam lu ñu def dañ moo tax ñoom ay étage la yoroon ñoom rek ñoo ko amoon ay étage boo xoolee maanaam waa banu Nadr waa banu Qurayza ak waa banu Qaynuqa maanaam ñoom ñoo nekkoon ñetti groupe yi nga xamante ne ñooy waa groupe yawut yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñii jàppale waa Aws ñii jàppale Xasraj maanaam bu ko defee ñuy xam bu mbir mi waaye ñoom seen biir nag moom problème bu am maanaam loolu moom moo nekkoon li nga xamante ne moom moo nekkoon gravité wu situation bi fi jamono jooju bi nga xamante ne nag comme que ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee dafa të dafa am ak ñoom pàcc ñu leen léegi nañu nekk ci jàmm ak yooyu waaye yéen bu leen jàppale suñu ay noonu loolu nag ñoom ñoom la ñu daal di dindi nekkoon servir de service secret maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñan ñoom ñooy yéeféer loolu nag euh, moom la moo tax mu daal di ne kon nag bu kenn ci yéen julli lu dul ci Banu Qurayza ñu dem. bañ ngir dal seen kaw léegi nag fa adraka mu daa di dab ba'duhum leen ci ñoom al asru ta takusaan fi tariqi ci yoon bi fa qaala mu daa di wax ba'duhum ñenn ñi ne salli du ñu julli xattaa mbete na tiyaha nga tiyaha ñu daa di koy dikkee maanaam feek yégguñ ci euh, banu Qurayza euh, duñ julli ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ñu woon bu ñu julli takusaan lu dul ñu nekk ban léegi banu Qurayza takusaan jot na tak ah, bi mi ngi waaj jot mi ngi waaj a jeex maanaam mi ngi waaj a romb d'accord mais comme yeneen ci bi danañu woon sallallahu alayhi wasallam bu ñu julli lu dul ñu dem ci banu yegg ci banu Qurayza kon du ñu julli nee na ñu daa ñu daal di waqaala mu am ba'duhum maanaam loolu nag boo xoolee doxalin boobu mooy comme ni zahiri yi di doxale mm-hmm. maanaam ne texte bi daal lii la wax ñun zahir importance apparent bi la ñuy jël après leneen li ci def ñun toppatoo wuñ ko ñun daal sens apparent bi la ñuy toppatoo wa qaala ba'du mu am ñeneen ci ñoom ñu wax ne bal li fi nekk nu salli dañuy julli maanaam walam yu rat maanaam te nammuñu loolu min naa ci ñun maanaam li ñu nam nammu ci ñun du ne nañu julli déedéet nañ bañ nañ julli maanaam li mu bëggoon a wax rek mooy nañu gaaw ba tàkkusaan bu ñu ko waree julli mu fekk ñu foofu mm. waaye nammuñu ñu ci ñun ne julli tàkkusaan ngir ne aaya yi dañoo wàcc leer naññ yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg doxalee luy wane ne dañoo war a julli waxtu quand même mbir mi ci heure loolu nag li nga xamante ne le fait que ñoom ñenn ñi bañoon a julli heure boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ŋàññu leen niki noonu ñii tamit euh, maanaam loolu ñenn ñi bañoon a julli loolu ba yegg fekk jant bi na waxtu tàkkusaan romb na ñoom ñu doog a julli ngir bëgg topp zahir wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax al-Walid euh, daal di euh, sukkandikoo ci wax jooju maanaam ñoom waxu comme li ñoom imam al-Awzaa'i di wax rahmatullah alayhim maanaam ne lan ne comme que ñoom julliwuñu waxtu woowu ngir ngant lu mel nii mooy ne tamit bu heure bi naree romb maanaam mën nañoo julli maanaam mooy mën nañoo julli war te gaw ne heure bi romb moo gën a garaaw julli war gi ngir ne wàcc taxaw julli farata julli ci heure tamit farata maanaam loolu moom moo tax ñoom ñu daal di ànd ci jëmmi mbir moomu dégg nga loolu nag moom lay imaam al-Bukhari maanaam rahimahullah moo tax mu indi wax ji ba pare indi xadiis bii nga xamante ne moom lay leeralee nii ñaareel bi ci def mu ne euh, waaye mu ne zalik mu ne mu ne mu ne mu ne lam yurat nam mu ñu min naa ci ñun maam ne zalika loolee fa zakara ñu daal di tuddul li nabi yenn ci ñeent bi sallallahu alayhi wa sallam fa fa kenn ñoom maanaam képp kenn ci ñoom daf leen a saxal te la ñu ne maanaam ne ñii ni ñu waxee ni ñu gisee noonu la ñii ni ñu gisee nee la moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xamante ne dañoo jàpp ne hadith bii bokk day tegtale ne euh, maanaam lu ñu naan kullu mujtahidin mufid maanaam képp koo xam ne mujtahid nga rek maanaam mooy ne benn question dafa ñëw nga daal di def effort d'interprétation fekk am nga niveau bi ba pare euh, daal di jàpp dara même bu dee maanaam li nga jàpp maanaam lool boobaa noona lay doon maanaam ngir ne ñoom ñaar ñëpp groupe ñaar yëpp noona lañ jàpp waaye loolu bëri ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullah alayhim dañ ne ànduñu ci loolu mënta nekk comme ni ñoom imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhim ne loolu tegtalewu ko parce que su doon daf koy tegtale kan la ko doon tegtale mooy su doon ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen yéen ñaan ñëpp ti li ngeen nekk dëgg la waaye dafa ñaanul ñeneen ñi kese waaye ñeneen ñi ci def daf leen yéen ñi asabtumu sunna yéen a jàpp sunna bi yéen a jàpp dëgg gi maanaam ñeneen ñi ci def ñaanu leen loolu rek la maanaam bu loolu li muy tekkale maanaam li gën a màgg li hadith bii di tekkale kon mooy ne mujtahid bu nekk da kenn waru ko critiquer maanaam bu defee ijtihaad ba jàpp li mu jàpp dañ koy bàyyi loolu ngir ne maanaam day jaamu boroomam subhaanahu wa ta'ala ci li nga xamante ne ci li mu jot a xam ak kii fondement yi mu jëfandikoo ah méthodologie eh, fondamentale yi nga xam ne moom la jëfandikoo ak texte yi nga xam ne moom la gis maanaam lii moom la mën a jàpp ci ngir ne jaamoo ko yàlla bu boobaa kenn du ko ŋàññ ci loolu te comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam iza ijtahada al-hakim fa fa axtaa falahu fa wa in axtaa falahu ajrun waahid képp bu fekkente ne nit ki nga xamante ne mooy kii tëral atte dafa daal di ah, daal di def ijtihaad daal di daal bi dëgg gi dana am ñaari pay mooy payu ijtihaad bi ak payu dëgg gi mu jàpp waaye su fekkente ne nag amul dafa juum maanaam bu boobaa dafay daal di am benn fay kese le fait nag mu ne dafa juum loolu mooy wane ne dana juum loolu mooy wane ne mujtahid bi kon dana lan dana juum euh, dégg nga kon xadis euh, bi loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah amma fii ñu indi fi baabul am na tamit beneen maanaam bu mën a am mooy le fait mu nekk loo xam ne day dëgëral Euh, li nga xamante ne moom la doon wax ci kanam ci bunt bi maanaam li imam al-Bukhari rahimahullah wax ci li ko weesu bu dee lii buntu la bu boobaa mu daal di wax baabul ngir dëgëral ne lan moom moo xewoon ci Banu Qurayza maanaam mu daal di koy expliquer leerale ko nii wallahu a'lam hadith bi euh, imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indiwaat hadith numéro quatre mille cent dix-neuf euh, te waa xam kutubu sitta moom rek moom moo ko indiwaat hadith Seydina Umar ibn al-Khattab hadith Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma euh, kon moom rek moom moo ko ci indi moom moom al-Bukhari te ñaari yoon la ko indi euh, ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne baabu takbiiri wal ghalasi bis-subhi was-salaati 'inda al-ighaarati wal harbi maanaam baabu buntu ak takbiiri kabbar wal ghalasi ak ak ak lëndëmal bis-subhi ci suba maanaam bu fekkente ni dañuy julli julli maanaam dañuy euh, dañuy kabbar maanaam bu ñuy dem. di di di songu di songu di dañuy kabbar waaye tamit dañuy julli euh, dañuy dañuy julli ci ci fekk mu ngi lëndëm dañuy julli julli suba fekk mu ngi lëndëm mu ne wasalaat ak julli indal iraara ci ci euh, faf songu gi maanaam mooy bu ñuy songu noonu wala xar bi ak xee ak bu ñuy xare loolu imam al Bukhari kon rahimahullahu taala dafa indi buntu bii di leeral benn mbir maanaam mooy ne su ñuy songu noon gi maanaam kabbar boobu ñuy kabbar loolu ak julli gi du benn loolu muy benn ngir ne comme li nga xam ne ñoom la imam al-Awzaa'i waxoon rahimahullah mais bu fekkente ne mbir mi yéggul fenn lu dul ne ñu kabbar rek dañuy de déedéet waaye dañoo war a julli loolu muy benn mbir moo xamante ne eh, bu muy leeral la ñaareel bi ci def moom mooy li nga xamante ne moom mooy ne bu ñuy jull bu ñuy songu noon yi dañoo war a julli malgré que li gën mooy su fekkente ne mën nañoo julli ba pare doog leen a song kañ la ñuy maanaam yi ñu weesu yëpp bunt yi ñu weesu naan bu jamono ji mën nañoo julli jamono ji mën nañoo julli loolu mooy su fekkente ne maanaam mooy euh, euh, euh, maanaam dañoo nekk ci xeex bi julli bi fekk ñu fa hmm. mais su fekkente ne jullee maanaam xeex bi jotagul te mën nañoo julli ba pare doog ko song dañuy xaar ba julli ba pare doog a song hmm. maanaam loolu lay leeral fii tamit naka noonu tamit bu ñuy songu noonu songu leen ci jamono ju lëndëm moo gën maanaam ak teel teel leen teel maanaam ci fajar bi bu ko defee mu nekk xeetu betteel ci ñoom te mu ne mu ne kon dal igharati foof gi ah, maanaam song noon gi wal xar bi ak xare gi loolu lay wax ni mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay haddathana musaddad te moom mooy imam hasan al basri al asri al asadi al basri rahimahullahu ta'ala musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad ba ibnu Murab ibnu Murabal wala boog Mugharbal moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom Abu Dawud ñoom la nekk ñoom ñoo solo ci moom lu bari imam at solol na ko benn xadis imam an-Nasa'i solol na ko ñaari xadis mi ngi génn àdduna ci cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ko gisee ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta de sahih imam Muslim ak sunan imam Ibn rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Hammad te moom mooy al imam ah, Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith nekk ci kutubu sitta an Abdul Aziz ibn Suhayb muy ta Abu Hamza al-Bunani di waa Basra rahimahullahu ta'ala bëriwul tam lu mu solo xadis waaye lu mu solo Seydina Anas la ko solo mu Seydina Anas ibn Malik ak Seydina uh, Abu solo la ko Abu Nadr al-Abdi ak uh, Shahr ibn Hawshab naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy ku mel ni Shu'ba ibn uh, eh? Hajjaj ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak Hammad ibn Zayd bii ni nga xam ne moom la ñu wax ak mel ne Abdul Euh, ibn Abdus Samad euh, ak ku mel ni euh, Mubarak ibn Suhaym ak Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' moom mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne an Anas ibn Malik te moom mooy sayyidina Abu Hamza moom itam comme Suhayb comme Abdul Aziz ibn Suhayb rahimahullah maanaam mooy Abu Hamza Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghurm ibn Adi ibn an-Najjar al-Ansari an-Najjari di bokk ci waa Banu Najjar rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam xaadimu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna Euh, fu maanaam euh, maanaam juróom ñeen fukkeelu at bi jàpp juróom-ñett maanaam juróom-ñeent fukkeelu at ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci muksiruna yi mu nga xam mooy musnadam mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis yoo xam te imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo lañ cent quatre-vingts xadis imaam al-Bukhari na Malik ibn Nadr al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulullah ndaka ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam salla julli na as-subha suba bi xalasin ci ci ci lëndëm loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li muy tegtale moom mooy ne mazhabu jumhur lay dëgëral maanaam mooy fuqaha maliki yi ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim wuuteeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Hanafi rahmatullahi alayhim maanaam nga xam ne ñoom dañuy ne maanaam julli fajar dañ koy julli fekk mu ngi leer mun ah, dégg nga waaye lii nga xamante ne moom mooy hadith ñoom bi ñuy faral di sukkandiku mooy aksiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr maanaam li nga xam dee leen dee leen dee leen leeral fajar ngir ne moo gën a Euh, bëri ak fay loolu li muy tekki moom mooy boo jullee ci lëndëm gi nga tari tari bu gudd ba booy pare maanaam mu xaw a leer ak tuut dégg nga loolu bokk na ci li koy dëggal mu ne su ma topp ba mu daal di war maanaam mooy mu war gàngoor gi moom ak fas wi moom maanaam ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal fa qaala mu ne allahu akbar maanaam daal di wu daal di tudd buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ak màggaay gi nga xamante ne moom la màgg te loolu muy wax loolu moo tax baatu allahu akbar def na ko tudd ci anam gu mel nii maanaam bu ñuy song noonu maanaam ngir tiit loolu leen ngir ne ñoom màggaay borom subhaanahu wa taala da leen di tiital maanaam baatu allahu akbar naka noon tamit def na ko wax su fekkente ne dañu kontaan wala dañu yéemu wala boog dañuy wax loo xamante ne dañu yëkkati l'islam maanaam ak màggaar ak di feeñal ak terangam loolu yëpp dañ ciy wax baatu allahu akbar naka noonu comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee bu tamit noonu lañ koy tàmbalee allahu akbar te moom mooy ëpp ci li nga xam ne moom la ñuy wax mu ne xaribat maanaam euh, euh, gent na xaybar xaybar maanaam xaybar euh, gent na yàqu na tas na ba gent na maanaam te Xaybar nag maanaam moom la euh, moom la ñu songoon noonu ci juróom-ñaareelu at bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yahuud yi ñu tamit dëkkoon maanaam euh, mu ne inna ñun de iza naa bu ñu wàccee bi saahati qawmin ci aw euh, ci aw tund bu aw nit fa saa aka ñaaw sabahul munzarina maanaam euh, xëyub ñi nga xamante ne ñooñu lañ doon xupp di leen waar bu tëw ñu bañ ci bañ a topp li nga xamante ne moom mooy dëgg yi maanaam loolu nag mooy ne bi muy song kon Xaybar maanaam noonu la def dafa ñëw euh, julli suba bi ba noppi doog leen a song loolu kon day tegtale comme li ñu doon wax ni loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy ne dañuy njëkk julli ba balaa ñuy tàmbalee xare bi maanaam li mu la bëgg a wax fii ci buntu bi ak xadiis bi mooy ne mboolem li ma la wax boobu ba léegi ñi ngi la koy wax parce que bul jàpp ne da war a rek di aventure wu saa yu la neexee ngeen dem song après julli bi di leen ngeen war a julli ngeen di am ay problème mu julli ak yooyu déedéet julli yoogu yooyu noonu mi ngi nekk ko su dee lor moo am maanaam nit ñi def nii loolu dañ leen koy woyofalal ngir circonstance bi ni mu demee mais su fekkente ne mën ngeen di julli sans circonstance yooyu da ngeen di julli. maanaam loolu moom lay leeral fii moom moo tax euh, wallahu alam mu indi bunt bi niki noonu mu indi ci hadith bi ngir leeral euh, bunt boobu noonu mu ne euh, fa xaraju ñoom ñëpp ñu daal di génn bi ñu baat yooyu ñun fa xaraju ñu génn yas aw na di daw ci sikkati ci mbedd yi maanaam mbedd yi tew yi wa yaquluuna ñu naan muhammadun maanaam yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yegg na wal xamiisu ak ak ak ak ak alxamiisu moom mooy. Eh, gàngoor bi moom mooy eh, eh, armée bi mu ne qaala mu wax nag maanaam ne wal xamiisu gàngoor boo bëggee xam li muy tekk mu ne mooy aljaysu maanaam mooy armée bi maanaam ah, dañ koy wax xamiis maanaam ngir li nga xamante ne le fait que mun xaajaloo ci juróomi xaaj maanaam ngir ni armée juróomi xaaj lay xaaj contingent bi maanaam dafa am maanaam may maysara muqaddama ak ah, ak ak saaqi ak ki nga xamante ne moom mooy qalbu maanaam mooy kii nekk ci ñi nekk ci ndeyjoor ñi nekk ci càmmoñ ñi nekk ci kanam ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di di surveiller mbir yi ah ak ki nga xamante ne moom mooy xol bi maanaam ñi nekk ci digg bi loolu moom juróom yu kaar moo tax ñu tuddee ko alxamis maanaam armee bi ñu tuddee ko noonu nee na fa zahara mu daal di noot alayhim ci seen kaw maanaam mu noot leen rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaatala mu daal di rey al muqaatala ñi nga xamante ne muqaatala ñi doon reyante ñi doon xeex ak moom ñooñu mu maanaam mu rey leen wala boog mu xeex ak ñoom waaye wa sabaa mu daa di eh, eh, mbaa yàllaawoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy azzaraar yi maanaam mu jàpp maanaam def jaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy azzaraar yi mooy eh, njaboot ga maanaam ñeneen ñi ci def mooy ñu féexul rek fa saarat mu daa di mujj nag safiyatun sayyidatuna safiya maanaam safiya bint xul bint xuyay ibn akhtab radiyallahu taala anha nekkoon jigéen ju mag ci jigéenu yowadi bokkoon ci ñi ci gënoon a tedd radiyallahu taala anha daal di mujj a nekk koo xamante ne li Dihyatul Kalbi maanaam Dihya ibn Khalifatul Kalbi radiyallahu anhu moom moo ko séddoo woon maanaam bi ñu séddalee jaam yi kenn ku ci nekk maanaam butin de guerre ndax bokk na ci ñi ciy séddaale mooy jaam yi maanaam ñooñu nag mu bokkoon ci sayyidat euh, euh, sayyidatna Safiyyat bint Huyay radiyallahu anha ki nga xamante ne moo ko woo mujjoon a maanaam moom mooy sayyidna sayyidna Dihyak ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu wa saara mu mujj doon nag moom li rasulillahi doon ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu yen mu mujj ko jox yenente bi mm. sallallahu alayhi wa sallam yenente bi nag summa topp tazawwajaha mu daal di koy jël soxna wa ja'ala mu daal di def sadaqaha li nga xamante ne moom mooy ak sarxem itqaha mu nekk ak ngoram man njotam maanaam le fait ñu goreel ko loolu ngir ne moom dafa bokkoon comme que seen papa moo nekkoon buur ba foofa loolu moom moo tax moom ak ngoreem moom moo ëppoon doole ci moom yeneen bi sallallahu alayhi moo tax li mu ko canale bëriwul daf ko saraxe maanaam le fait mu goreel ko loolu moom moo ëppoon ci li mu ko def mu nekk canam yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam daf koo dencoon ah radiyallahu anha ngir ne maanaam ngir mën a laal ne comme que takk na doomu buuru dëkk bi maanaam loolu mu nekk teraanga boo xamante ne bu rëy la ci ñoom moo tax bi bàyyi bi ñëwee toog ci kaw euh, ci kaw lal lal mu ne ko jugal jugal lal lalu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam mbir mu da xam ne yii adduna soppeeku na wax xam ne ndegete <laughs> yii ci yenent kon ku màgg la sallallahu alayhi wasallam waaw moom mu daal di euh, fa qaala mu wax euh, Abdul Aziz maanaam ibn Suhayb li Saabit mooy al-Bunani maanaam rahimahullahu taala maanaam moom daf ko ko wax parce que ñoom ñaar ñu déggandoo woon xadiis ci Seydina Anas radiyallahu anhu wala ñoom ñaar ñëpp ñu dégg ko ci Seydina Anas radiyallahu anhu waaye mu bëgg xool lan moo xew maanaam ngir ne ndax la mu ko jàppee noonu la mu ne ko yaa Aba Muhammad maanaam mu dàkkantalam la anta yow sa'alta laaj nga Anasan Seydina Anas radiyallahu anha maa amharaha ana lan la ko ca maanaam te xam nga xamoon na ko mm-hmm. mu laaj ko ko xaala mu ne amara am amraha am haraha maanaam daf koo ca ne nafsaha boppam fatabassama mu daal di muñ mm-hmm. maanaam mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi maanaam kon moom boppam la ko ca maanaam ne daal boo ma goreelee rek maanaam man daal loolu mooy lu ëpp doole ci man mm-hmm. maanaam bu boobaa loolu tamit kon euh, dañuy gis ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa kon Euh, takk denc gi mu doon denc yenn soxna tamit daf daan am xikma yu daan laqatu wala ay stratégie yoo xamante ne ñoom ñoo daan laqatu ci ginnaaw loola xadis bi imaamu al euh, Buxaari imaamu Maalik indi na ko xadis numéro mille trois cent quarante cinq imaamu al Buxaari solo na ko xadis numéro trois cent soixante onze gisoon nañ ko six cent dix tamit Ah, dina ko indiwaat xadis numéro deux mille neuf cent quarante cinq deux mille neuf cent quatre-vingt-onze trois mille six cent quarante-sept quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept quatre mille cent quatre-vingt-dix-huit ak quatre mille deux cents imam Muslim indi na ko ñeent juróomi yoon xadis numéro mille trois cent soixante ah, cinq imam ah, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille cinq cent cinquante imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro cinq cent quarante-sept trois mille trois cent quatre-vingt quatre mille trois cent quarante imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko juróom ñeenti yoon kon dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñi nga ne ñoom ñoo ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi ak ma Nasa'i amma imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu moom mooy hadith bi mujj nga xamante ne moom mooy kitaabul xawfi muy abwaabu salaatu xawf kitaabu salaatu xawf muy abwaabu salaatul xawfi imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daal ne eh, eh, daal Euh, buntu yi nga xamante ne moom mooy buntu salaatul xawfi am na juróom benn xadis yoo xamante ne yëkkatiku nañu ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te jokkaloo yi nga xamante ne ñoom ñoo ci baamu te weesu woon ci yeneeni ñu ñu romboon leen yépp ñaari xadis kese la li nga xamante ne moom mooy eh, ñeenti xadis mooy yi nga xamante ne boobu gisaguñ leen woon ba fii gisaguñ leen woon imaamu muslim solo na ci ñoom ñëpp ba mu def xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mooy bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jiitee nit ñi ci eh, am na nag ay waxi saxaaba radiyallahu anhu ak ay taabi'iina am na ci juróom benn yoo xamante ne benn rek moo ci jokkaloo te mooy wax sayyidna Mujaahid bi imam Mujaahid rahimahullah ibn Jabr rahimahullah mu ne wallahu a'lam kon euh, hadith bii maanaam buntu bii kon euh, buntu salaatul xawfi borom subhaanahu wa taala daf koo def mu nekk lu yéeme maanaam mu nekk xikma bu rëy rëy ci sharia ngir ne su fekkoonte ne comme ni ko waxe woon borom subhaanahu wa dafay bàyyi képp kenn maanaam bu heure yu mel nii circonstance yu mel nii amee mu ne la julli yaa xam mais daal li nga jullee ni ñu ko waxee ni ma la ko digalee noonu ngeen koy defe te it boo leen di julli na ngeen rangaloo kon loolu moom mooy ne alkane la ñuy gaaral seen bopp beneen bi ci def tamit moom mooy ne circonstance day leeral ne circonstance bu ñu mën a nekk diine ji am na benn buntu bu mu ubbee comme li ñu wax al-mashaqqatu tajlibu taysir maanaam tartar bu ne day daal di indi ak yombal te woyofal dafa am ci diine ji ci mboole mbir diine ji dafa yomb te jafewul beneen waaye loolu tamit tekkiwul ne dañuy bàyyi maanaam diine ji dafa yomb te jafewul ne buñ nekkee ci xeex masala wala guerre wala yooyu rek garaawul mën nañ bañ a julli ba nekk ci situation sécurité mm-hmm. déedéet loolu tamit diine ji du ko mbir ngir ne yomb gi dafa am ñaari wàll mm-hmm. dafa am wàll gi nga xamante ne moom lay wàccee woyofal ko mais dafa am loo xamante ne moom daa man da la koy teg mm-hmm. beneen mbir gi te beneen mbir bi nga xamante ne moom lay euh, tegtale maanaam euh, maanaam julli kii bi moom mooy ne ay nattu faw day dal jullit ni te ki ci jiitu mooy yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam parce que bu ñu demee ba ni julli ne comme al-imam Ibn Arabi wa rahimahullah ñaar fukki yoon ak ñeent dal na ko ci mu jullee nii julli salaatul xawf rangele nit ñi def noonu ngir ne danger moom moo am situation d'insécurité bu mag moo fi nekk loolu li ñu tekki ni mooy ne natt yooyu noonu dafa bokk ci diini ci maanaam nit ki te képp ku soobu ci yoonu yàlla daa iman da ngay am loolu comme ni alquran wax wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun alquran ne kon ñi nga xamante ne euh, mu ne dinañu leen nattu ci lenn ci ay ragal xaw mooy comme situation de sécurité yi comme ngeen war a dajeeg seen ay noon ak yeneen ak yeneen yu mel noonu te loolu su fekkente ni xeex boobu da ngeen koy bañ faw yàlla day nootal da leen di day teg ci seen kaw ak torox tànge boo xamante ne doo leen ci dellu ci abadan comme ni ko yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu nekk saari ci Musnad Ahmad bi rahimahullah iza kafaytum bi zara naka la ko waxatee daf ni iza tafaytum bi zar' wa bay'atum bil 'ayna wa taraktum al jihaada sallata allahu alaykum a'da'akum wala wala yarfa'u ankum zillata hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam maanaam li nga xamante ne euh, boo leen doyloowee ci mbay maanaam yéen ñëpp ngeen ni non bay rek baax na mooy def géen ba liggéeyu classique bi ngeen doyloo ci loolu muy benn ñaareel bi ci def mooy ne ngeen bay ngeen di jaayante ci al ayna mooy maj mooy suul suul bukki suul suuli bukki loolu ngeen ngeen ngeen doyloo ci boobu xeetu njaay ak maam lu defe nekke mooy surtout mooy tey ma jël benn matériel ma jaay la ko nga wëlbati ko jaayaat ma ko wa te njëg ji wute bu boobaa ribaa day dugg wala ma jël benn matériel jaay la ko yow nga jël ko xaaj ko ay xaaj ba pare jaayaat na ko loolu tamit dafa xaraam ngeen di xeet def jaay yu mel noonu mooy jaay yu riba yi yëpp rek dugg ci biir ñetteel bi ci def moom mooy ngeen bàyyi xeex ngeen jàpp ne diini ji moom xeex bokku ci gis nga lii soo leen ko defee yàlla day xiirtal ci seen kaw seen ay noon ñu leen di toroxal te doo leen ko ci torox tànge googu ba keroog ngeen delluwaat seen diina mbir mi yëpp problème bi dal jullit ñi yëpp lii amul leneen bu bu kenn seet solution bi feneen doy loo ne yi ñoom ñu nekk ci technologie yu kawe yi nekk ci industrie yi di di def gi yéen ngeen nekk tout le temps ci secteur primaire bi di consommer rek <laughs> mais c'est vrai ñaareel bi ci def mooy pour yéen riba ay garawul nangam bon après xam nga situation bi da ngay xool xam nga affaire dafa compliqué tout ça parce que ñàkk rigueur boobu comme li Cheikh Moussa Diagne wax. Hmm. radiyallahu anhu diine dafa am mbir moo xamante ne yoonu yàlla nit yàlla yëpp d'accord nañ ci benn affaire te loolu mu ngi ci lettre Cheikh Moussa Diagne yu bëri yi radiyallahu anhu ci yu bëri ñu ngi ci ci Jawahir Ma'ani ci Jamal Miss ak yeneen téere qutbu raxaabi maanaam po axe central bi nga xamante ne ci la yoonu yàlla di tegu. mooy di dundee lu dagan loolu su amul mënoo dem fenn ci yàlla yéen ngeen bàyyi loolu nekk kon ci caaxaan beneen bi ci def mooy seen diini jarul leen dara gars yi dañuy ñëw di leen toroxal di leen teg lu leen lu leen neex pour yéen garaawul moom ngeen la tëdd nelaw amul benn problème doo leen kaas benn droit du ñu teg dara jullit ñi ba benn jullit jóg takkaat droit bi sinon yeneen yéeféer ñoom ñooy tane ñoom ñooy taxaw naan noo affaire bi kat injustice mi ngi ciy waaj a nangam nangam et cetera jullit ñi naan muut noppi toog fi ñu toog te naan non xam nga da ngay gis ku ci wax sax ñu naan non non non en fait c'est yéen comprendre leen gars yi dañoo ëppal diine ji waxul loolu nangam nangam tey fi mu toll bu ñu taxawoon ne lii daganul jullit tey fi mu toll masalan góor yi ak jigéen ñu ngi nii kii nee na man duma jox loxo jigéen góor jigéen ji duma jox loxo góor gi ak imaam la ñuy woo mu taxaw ci kanamu télé bi ne non interprétation boobu dafa exagéré ah non en fait dooleel lool bu lii maanaam daal di yàq di maanaam bu ko defee mbir mi maanaam du mën avant c'est parce que amuñu fulla ñépp tey bu ñu laalee seen ay droit ñépp dinañ jóg ba mu def jullit ñi jullit ñi kese la ñuy laal seen ay droit di nangu seen ay droit yu ñu am légalement mais ñu koy nangu ci diine bi ñoom ñu topp ci ginnaaw yii fii day d'accord nag garaawul ñun tey nan toog rek ñun tey alhamdulilah tey jam leen foofu rek bu leen ñu sonal ci leneen jàpp gaa yi tegaat la du ñu bàyyi wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hattaa yarudduukum an diinikum in istata'uu du ñu dañ di leen xeex ba keroog ñu leen di génne carrément ci seen diine ji boobee mën nañ ko loolu alxuraan la loolu nag moo tax torox kànga gu mag nga xam ne moom la jullit ñu nekk lii moo ko indi dafa leer nañ ah. euh, léegi ku nekk ci yoonu yàlla nag comme nal izzatu lillahi wal rasul wala mu'minin nooteelu teranga dëgg noblesse pure hyperpuissance dëgg yàllaa ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak mooy gëm waaye walakinna munaafiqiina laa yaqilu naafiq yi duñ xalaat parce que dañu toog jàpp nag ne moo tax sayyidna Umar wax ko radiyallahu anhu nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam fa idha talaqna al-izzata min ghayrihi azallana ñun ay nit lañ ñoo xam ne yàlla moo ñu teralee l'islam suñu wutee teranga feneen fu bokkut ak l'islam dañuy torox est-ce tey li toroxal jullit ñi du ñàkk du le fait ñu jàpp ne teraanga mën nañ ko amee ci feneen bokk ci l'islam bi du loolu moo toroxal jullit ñi loolu kese la buñ ko wuti ci feneen ku ko wuti feneen yaa ngi nax sa bopp beneen mbir bi nga xamante ne moom la moom la moom la mooy ne yàlla dafay natt jullit ñi ci xiif ci ci ragal situation d'insécurité day am parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp te dafa ci daan nekk mhm. sahaaba yi ñoo gën ñëpp ci dañ ci daan nekk ba alxuraan di ñu wax ne ñoom sax dañ daan wax mata nasrullah kañ la ndimbalul yàlla di yetti tellement que coono bi dafa metti woon yoonu yàlla ku ci sóobu fokk nga nangu ne coono dina am natt dana xew dinañu la jéema tuutal dinañ la doyadal dinañ la attaquer dinañ la songu dinañ la ragalloo dinañ la dinañ jéem Euh, xaw sa sutura dinañ la jéem a toroxal ci anam gu nekk mais yow yaa jàpp ne ci yàlla nga jëm nga téye te yàlla rek tax nga jàpp ci mooy ci mais ñun situation yi ñuy dund vraiment ndaataa te dëgg la ñun ñun paradis sur terre la nekk di dund ñu dëkk ci di naan def ñun duñu def walaat ni ñun li gën a màgg li ñuy def mooy xas ni waaye ñoom dañ ëppal ñoom li loolu mooy li gën a màgg ñun li ñuy dal ñu njëkk ñi doon ñoo loolu doon yoon boobu de li gën a néew li leen daal dal mooy dañuy tuur seen bët bu ñu waxee lu wuute rek liñ xalaat li li buur yi xalaat mm-hmm. ñun alhamdulilah ñu ngi dund ci ay réew yoo xamante ne ñeme na lu wax ne lii daa ko ci mm-hmm. ànd ak loolu ñu ngi nii toog fi ñu toog nanguwuñ wax ne lii daa kóorugu ci nanguwuñ ko nanguwuñ sax joxe suñu avis ñu xam ne au moins am na lu xalaat lu bokku te lii xew loolu sax nanguwuñ ko te ku wax ñu noppi loola saa yi non noppil xam nga affaire yi bon en fait euh, dafay waaru coow baaxul coow lu bari baaxul diine ji bëgg yàlla moom nitu jàmm may nitu jàmm la bëgg jàmm lay wax woote woo alxuraan yeneen bi noonu la mel sallallahu alayhi wasallam mais yeneen bi di xeex wala yegg wala loolu baaxutul est-ce que loolu bu ñu noppee kenn du kaas dëgg kenn du défendre ak parce que lii yëpp boo gisee yàlla nangu ko parce que taxawal dëgg moo tax yàlla ne may naa la nga nga nga jullee nii mais sinon en situation normale doo jullee nii c'est pas parce que da liggéey yi di que da nga dañ naan la jël jullee nii ah wala da nga am ay rendez bu yoo xam te ne ay milliards nga ci war a gañe que dañ naan la jullee lii déedéet parce que da nga na taxaw kaddu yàlla moo war a yëkkatiku wala ku ñuy ku koo xam ne day yàq ci réew mi wala ci dëkk bi ñu war koo dàq ji comme policiers yi war a dàq ji benn bande bu mag ñu war koo dàq ji mooy salaatu saali ak wal matlub ak yu mel yooyu la ñuy maye yu mel nii maanaam mooy ni maanaam pour pour wax la rek taxawul dëgg moo tax gis nga Xaybar gi yeneen ci saasam dafa yónni woon benn waay benn saxaaba bu mag radiyallahu anhu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu dem yóori nar ko ger koromp pour parce que yenn ci saasam daf leen a bàyyee suuf si léegi ñoom bu ñu bàyyee suuf si comme suuf su naat la dañuy séddoo bi ñu demee ñu nar ko ger nag mu ne leen gis ngeen li yàlla bind lépp ki ma yabal mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laa ci gën a bëgg mais li yàlla bind yëpp yéen ñii laa ci gën a bañ ànd ak loolu yëpp yéen doo leen ma jaral ni ci noonu moom moom du jaral benn ak mu yëkkati ko bañ leen ko jox yéen boo leen moom yëpp moom jaralu ma ma dindi ko parce que dëgg laay taxawal xam nga dana ko yóbbu yow mm-hmm. bii qaamati samaawaat wal ard asamaan seeg suuf si lii moo tax mu taxaw mooy dëgg maandu te justice taxaw réew dëkk bu am justice bu ne day avance seetlu leen ko réew mu la ëpp justice même bu dee ay réewu yéeféer lañ dañuy taxaw mm-hmm. réew bu la ñàkk gën a ñàkk justice bu dee lañ day màbb maandu te dëgg ku nekk ñu jox ko xàqam loolu moo tax. xeex yi ngi dégg ñu def nan la nañ jullee nii lii moo ko waral kuy soobu ci yoonu yàlla loolu moo waral nekk sa credo dëgg ak fu dëgg mën a fiiti ci loolu lay ne ku kontaan mu mer moom après mu ko mu xool moom après muy lijjantee ay meram ak ay kontaanam mais dëgg gi la yàlla wax te loolu moom lañu teg loolu mooy yoonu yàlla te xam ne ragal googu ak tiit gi ak wàññeeku bi